بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون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 wa ahli tariqatihi al-faa'izina ar-raabihiina amma ba'du ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yenent bi alayhi ngi woon ba tey ci tafsiru euh, suratul euh, euh, kon fi nga xamante ne moom lañ ci tolloon ci tafsiru suratul moom mooy Euh, ci ñi ngi jeexaloon ci suñ jotaay bi weesu euh, li nga xamante ne moom moo aju woon ci euh, ñeenteelu aaya bi ki nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa ta'ala di wax ginnaaw a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim ta'ruju al-malaa'ikatu war-ruuhu ilayhi fi yawmin kaana miqdaaruhu xamsiina alfa sana muy wax naan taaruju ma ngay yéeg taaruju ma ngay rañaan al malaikatu malaika war ruuxu ak ruux ilayhi jëm ci moom buur yàlla subhaanahu wa ta'ala fii yawmin ci bis boo xam ne kaana nekk na miqdaaruhu ak nattam alf juróom fukki junni sana ci kon euh, aaya boobu gisoon nañ suñu jotaay yi weesu ba gisoon nañ li nga xamante ne tamit moom moo ci aju woon ci ay euh, euh, masala mu amat xëy na yenn nag yoo xamante ne jotuñu ci woon yegg waaye loolu wàññu lu bari insha allahu taala comme ni nga xamante ne noonu la ñuy gisee ci ne aaya yooyu Euh, ay ay bi nga xamante ne moom lay wax euh, am na léeg-léeg ci malaaka yi masalan biñ ciy wax am na yenn nag malaaka yoo xamante ne xëy na tudd ñu leen lu deme nekk munkar ak nakiir ñu deme nekk ñoom ridwaan mooy ñi ciy garde aljanna ñu deme nekke euh, ñoom ma malik bi nga xamante ne moom mooy garde safara ak ñi nga xamante ne ñoom ñu mel ni ñoom lañ nga xam ne siiw nañ ci ay malaayika ak yu mel noonu loolu jotu ñu leen a tudd naka noonu ci eh, njàngat mi eh, am na ci yenn yoo xamante ne xëy na eh, ginnaaw gi maanaam dinañu maanaam du jar ñu koy tudd maanaam tudd goo xamante ne gu gu gu gu gu matale la lu tax parce que tout simplement nekkut ni mboolem li nga xam ne moom la ñuy jàngee ci ay ñoom moom la ñuy tudd waaye lée maanaam dafa am yu ñuy jàngee ci ay yoo xamante ne Euh, li ñu suñu borom subhaanahu wa yenke wal ci jamono ji nga xamante ne moom lañ koy waxtaanee maanaam loolu rek moom mooy xam ne moom la ñuy euh, tuddoo euh, borom bi kon subhaanahu wa wax na ne fasbir maanaam mu yeggale ne fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'idan wa naraahu qariba borom kon subhaanahu wa taala nee na na nga muñ Ah, yow yenente bi sallallahu alayhi wa sallam sabran ak muñ jamilan bu rafet innahum naka ñoom yarawnahu ñi ngi koy gis ñi ngi xalaat ne bis boobu ah, ba'idan lu sori la wa naraahu waaye ñun yàlla xame nañ ko gis nañ ko maanaam xame nañ ko qariban mu nekk lu jege ah, loolu mooy li nga xamante ne inchaa allahu taala moom mooy aay yi ñu war a gis léegi nii inchaa allah kon borom bi subhaanahu wa ta'ala ginnaaw gi dafa ni fa ginnaaw bi nga xamante ne maanaam ne eh, aju laaj te gi laaj na mbugal mi xam ngeen ni dana wàcc te loolu dafa nekk loo xamante ne mënta ñàkk ne dana wàcc eh, yooyu yëpp ginnaaw ba nga xamante ne leer na eh, li ñu mën a wax moom mooy ne léegi nag kon fa maanaam moom mooy ba loola amee léegi kon defal lii maanaam kon mu daal di mën a nekk fa ta'liliya wala sababiyya euh, maanaam mooy ne euh, kon nag li nga xamante ne mooy lala war gannaaw ba nga xamante ne xam nañ ne yawmal qiyaamati dana ñëw ginnaaw bi nga xamante ne xam nañ ne rañaan dana am ginnaaw bi nga xamante ne xam nañ ne ruuxu doomu aadama day rañaan ginnaaw bi nga xamante ne xam nañ ne malaayika yi kenn ku ci nekk euh, day rañaan ginnaaw bi nga xamante ne xam nañ ne mi euh, nga xamante ne noonu la borom bi subhaanahu wa ta'ala di mbugalee doomu maanaam nit ñi mbindeef yi nga xamante ne ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo jaarul yoonam ñooñu mu leen di mbugal mbugal goo xam ne tadrijiyan maanaam mbugal la goo xamante ne ay état lay jaar wala boog niveau yi nga xamante ne moom mooy niveau mbugal yi day wuute ay degré solo ki nga xamante ne moom la ñuy mbugal ginnaaw bi nga xamante ne xam nañu loolu lépp nag Euh, naka noonu euh, tamit ne ñi nga xam ne ñoo jaar yoonu yàlla ni nga xam te ne noonu la ñu wuutewee comme ni malaayika yi ñoom ni ñu wuutewee ay doole ci seen wàllu maanaam euh, roox maanaam ni ñu ay doole ci seen leer ni ñu wuutee doole gi nga xam ne moom la ñu yéegee jëm ci borom bi subhaanahu wa ta'ala naka noonu yéen tamit nit ñi noonu ngeen wuutee ay doole jëm ci borom bi subhaanahu wa ta'ala maanaam waaye nag ginnaaw yooyu yëpp nag. yow li nga xamante ne moola la war sa gis gi ngay diggante sa toxalin diggante mbindeef yi mooy isbir na nga muñ maanaam euh, kon euh, euh, muñ as sabru ci la jóge isbir maanaam fi'lul amr la maanaam muy impératif ci sabara yasburu sabran maanaam ak muñ as sabru ci cosaanam mooy alxabsu maanaam mooy ak téye comme masalan tey buñu naan diw maata sabran maanaam dafa génn àdduna ndax dañ kaa tëj maanaam ku ñu tëj kaso wala yu mel noonu lool moom mooy sabran maanaam dañ kaa tëj euh, dañ kaa dafa dafa génn àdduna maanaam ci sababu tëj gi nga xam ne moom lañ ko tëj maanaam euh, kon moom mooy euh, mooy mooy maanaam buñ koy wax nag fii muñ la ñuy wax te bu boobaa mooy lan moom mooy mooy xabsul nafsi amma takra mooy téye gi nga xamante ne moom la ñuy téye bakkan wër liif mboolem loo xamante ne Eh, daf koo sib mboolem loo xamante ne daf koo bañ naka noonu tamit muñ dañ koy wax tamit eh, moom mooy eh, te te jarru'ul maraara te jarru'ul maraara bila ta bila ta'bis comme ni imam al wax rahimahullah wa radiya anhu mu ne moom mooy wanaasu gi ngay wanaasu lu li wex al maraara mais mu ne bila ta'bis ci loo xamante ne àndul ak gañ maanaam taabis moom mooy genn comme mooy abasa abasa mooy mooy genn ak comme yow man abuusan xam tarira maanaam loolu yëpp la mooy kon doo gañ gaññ doo ñëkkal sa kanam ba nga xamante ne maanaam moo tax ki muñ dëgg mooy ki nga xamante ne soo ko fekkee ci mbooloo mi doo xam kan la ñu ci seen biir buñ la waxee ne am na koo xamante ne natt bu rëy dal na ko ci biir mbooloo mi doo doo ko xàmmee ci biir mbooloo kooku loolu moom mu muñ euh, muñ maanaam euh, bi nga xamante moom la ñuy wax moom Euh, li ñuy li ñuy comme li Seydina Abdallah ibn Abbas wax radiyallahu ta'ala anhuma comme ni nga xam ne noonu la ko borom Nawaariru Usul mooy al imam at-Tirmidhi al-Hakim euh, radiyallahu anhu wa rahima euh, moom mi ngi indi wax ne Seydina Abdallah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu dafa ni muñ moom mooy mooy nga bàyyi di jàmbat keneen ku bokk ak yàlla maanaam bàyyi bi nga xamante ne moom ngay bàyyi di jàmbat mbir yi keneen ku bokkul ak yàlla. loolu moom mooy muñ maanaam kon euh, ci kaw loolu ñu bari dañoo foog ne muñ moom mooy mbir mi day metti ma toog noppi bàyyi dara du wax dara ba pare aw yàlla mbir mi metti na déedéet loolu du muñ muñ mooy nan muñ mooy ne damay bàyyi jàmbat gi may jàmbat nit ñi mais man nangu ne ci yàlla la jóge ba pare ma d'accord ko ba pare nag yàlla ah yàlla ñu ngi nii de yaa ma ko teg de wala boog mi ngi nii de mbir mi dal na sama kaw de ah yàlla yëkkati ko maa ngi lay ñaan nga ko maanaam lu tax parce que beneen problème bi nekk ci beneen gis-gis bi nekk ci muñ maanaam gis-gis bu baaxul bi te moom mooy jàpp ne doo jàmbat sax yàlla ci boppam sax doo ko jàmbat loolu gis-gis bi ci garaaw moom mooy day mel ni comme si que ni da ngay ne yàlla teg na ma dara mais muy résister contre moom maanaam moom yàlla teg na ma dara mais métti gi ma teg man dinaa ko wan ko ne ko man maa ngi maa ngi résister. maanaam maa ngi maa ngi jàmmarloo ak moom alors que déedéet mbir mi maa daama ne ci yàlla la jóge moom yàlla mooy borom kàttan bi yow daa iman en tant que jaam yaay ku néew doole bi kon da ngay wan yàlla ne ko damaa néew doole ci sa kanam maanaam kon loolu moom mooy mooy muñ euh, bu ñu xoolee kon euh, muñ loolu moom mooy euh, moom mooy mooy cosaanu mooy baat bi ci jëmmi boppam fi nga xamante ne maanaam ci li muy li muy tekki borom bi nag subhaanahu wa taala kon di wax yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekk kon euh, na nga muñ euh, mooy li nga xamante ne moom la ñuy wax comme li nga xamante ne noonu la ko waxee fasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila na nga muñ euh, ñi nga ak li nga xamante ne moom la ñu may ala ma yaquluna mooy li nga xamante ne moom la wax maanaam muñal mboolem li nga xamante ne moom la gaa yi di wax ci lu ñaaw Euh, comme loolu nag ak it ne mboolem ni nga xamante ne rawatina ni fii bu dee an-Nadr ibn al-Harith wala Abu Jahl wala ñu mel ni ñoom négandiku euh, euh, gi nga xamante ne moom la nit ñi di négandiku maanaam ñoom bara maanaam kukkali gi nga xamante ne moom la ñuy kukkali julite moom la ñuy kukkali yenen bi sallallahu alayhi wa sallam borom subhaanahu wa ta'ala ko kon na nga muñ loola maanaam muñal seen wax yu ñaaw yi seen jëf yu ñaaw yi comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee woon ne borom subhaanahu wa Euh, noonu la waxee ci sourate euh, Ali Imran bi mu naan la tublawunna fii amwaalikum wa anfusikum wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathiran la in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmi al-umur giñ naa ni dinañu leen nag la tublawunna fii amwaalikum ci seeni alal wa anfusikum ak seeni bakkan wala tasma'unna te giñ naa ni di ngeen dégg min alladhina utul kitaba min qablikum ci lu tukkee ci ñi nga xam ne ñoo ñooñu lañu joxoon téere ci leen ci li leen jiir te mooy yahudi ak nasaraan bi di ngeen dégg ci ñoom wa min alladhina ashraku ak ñeneen ñi di bokkaale yàlla maanaam comme muy xeetu yëpp daal di ngeen déggee ci ñoom azan kasiran wax yu ñaaw yu bari wax yu ñaaw yu bëree bëri bëri di ngeen ko déggee ci ñoom waaye wala in tasbiru ay way boo def wa tattaqu te ngeen ragal yàlla na zalika min azmil umur loolu mooy yi gën a rëy maanaam mbir yi a dog kon euh, baat bi nag maanaam muy muñ euh, suñ koy xool dëgg-dëgg euh, wolof benn baat la ko indi muy muñ arab tamit daf ko tuddee sabra muñ muñ mais dinañ gis ne baat la boo xamante ne dafa xóoti maanaa te bëri lu mu lu mu dafa fees dell ay maanaa euh, bokk na ci maanaa yi tey buñ ko doon mën a gis maanaam pour ñi xam baatu tubaab yi dina gën a leer ci ñoom maanaam da gis par exemple patience maanaam mooy négandiku maanaam muñ kon ak négandiku da ciy am mooy ne naa xaar naa dal di xaar ba waxtu euh, wuññeeku euh, maanaam euh, li ma dal nattu bi daal di yëkkati loolu moom mooy loolu muñ lay teg day teg tamit par exemple lu tubaab di wax endurance maanaam mooy ci temps bi lu temps bi di gën di dem may gën di may may gën di dëgër maanaam di gën di dëgër ah euh, di di di ànd ak mbir mi ci temps bi day tekki tamit constance maanaam moom mooy ma sax ci dara maanaam ma sax ci ba a nekk koo xam ne damay xaddi déedéet mais damay sax ci dara ci li ma nekk dama ciy xas sax mu day tekki tamit résistance maanaam mooy mbir yaa ngi dal mais damaa war a dëgër taxaw dëgër kicc maanaam loolu yëpp da ngay gis benn baat bi ko lëm lamb moom mooy muñ voilà am na tamit longanimité bi nga xam ne moom mooy tekki euh, mbir yi lu mu gudd gudd gudd lu mu yàgg yàgg yàgg ma taxaw ci loola rek maanaam ma nekk voilà maanaam yooyu yëpp day tekki tamit persistance voilà persistance mooy ma sax ci mbir mi ba pare bu dee daf par exemple damay dóor fenn may dóor ba pare di sax di dóor fekk fii bënnul du ma bàyyi loolu persistance la day tekki tamit wala persévérance aussi mooy ma may sax ci dara maanaam yàgg ci nekk ci euh, di continuer à chaque fois moo persistance dañoo jege wantoo maanaam may continuer ci dara voilà di persévérer maanaam ba am résultat bi nga xam ne moom laa war a am waaye kon muñ bu boobaa dañuy daal di xam ne euh, képp kuy xàddi képp kuy bàyyi képp kuy yox yoxi képp koo xamante ne doo da doo doo dal xamante ne doo taxaw képp koo xamante ne temps bi day am jeexital ci say jikko ak say doxalin yow bokkoo ci muñkat yi bokkuloo ci muñkat maanaam muñ loolu yëpp day ànd ak loola ba pare doo ci boole jàmbat keneen ku yàlla keneen ku dul yàlla doo ko ci boole di ko jàmbat mbir mi kon nag euh, mbir yi mën na metti jullit ñi nekk ci jafe-jafe mais nañu muñ nañu muñ nag li ñu tekki moom mooy waruñoo soppi jikkoo tamit maanaam waruñu ne damay fayantoo bii pa léegi damay fayantoo di def nangam ak nangam waruñoo soppi jikko naa am saa yoo xamante dafa am ay dëgg maanaam bu ñu war a taxawal dëgg googu dañ koy taxawal waaye su fekkee condition taxawal dëgg yooyu mat nañu la su conditions yi taxawul mat taxawul dëgg bu matul da ngay noppi bu boo demee yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko kon fasbir muñal moo tax lu dul benn bu ñaar ay aaya rawatina saar yi xam ne dañoo wàccee makka da ngay gis muñal fasbir sabran jamila fasbir wa fasbir ala ma yaquluna voilà muñal li ñuy wax. muñal seeni mbir muñal seenu ay voilà maanaam del muñ sabraan ak muñ maanaam nga gis ne euh, loolu saa yu amee da fekk ne li mu ci nam moom mooy muñ gu rëyee rëyee maanaam euh, saa yuñ jëlee benn baat boo xamante ne day am benn maanaa parce que baat yi dañuy am ay maanaa yoo xamante ne lu ñu tuddee xaqiqa am lu ñu tuddee majaas maanaam mooy baat boo xamante ne day am réalité maanaam baat bi nii la tudd mais mu am beneen maanaam boo xamante ne léeg-léeg dañ ko koo abal dañ ko koo abal mooy majaas mooy tëb sens figuré comme tey par exemple bu ma nee Moodu gaynde la li ma ci namm euh, du ne euh, Moodu ab rab la rabu àll bi nekk ci àll ba la maanaam kooku te ñu koy wax ne moom moom voilà du ko mais li mu bëgg a wax rek mooy ak njàmbaare maanaam dama àbb ak njàmbaare au lieu euh, ma pour ma leeral njàmbaar gi ma daal ne Moodu gaynde la maanaam loolu la laa jublu mooy kon dama àbb maanaawu baat bi euh, kon euh, loolu su ma ko waxee fii tamit maanaam bu fekkente ne masalan nag léegi baat bi dafa ñëw ba pare répété wu maanaam masdar bi ñëw masdar bu substantif mooy sabr masalan maanaam bu boobaa li muy tekki moom mooy xaqiqa bi lañ ci mooy àbbaluñ ko benn maanaam jëlal muñ maanaa ji mu làmboo yëpp doole ji am yëpp nga nga nga nga taxaw ci tasbir sabran mu ne jamilan jamil mooy lu taaru lu rafet jamil mooy lu taaru lu rafet tasbir sabran jamilan euh, comme li nga xam ne moom la yent yàlla yaqub alayhi salaatu wassalaam waxoon fa sabrun jamil man de dinaa muñ muñ bu rafet voilà li nga xamante ne moom moo ko daloon ñu jël doomam yóbbu ah euh, ñu teg ci ay ay ay ay ay ay décennies ñu jëlati beneen doomam yóbbu waaye à chaque fois moom day wax rek te ci mu gënoon a bëgg ñi mu bëgg ci doomam yi lañ jël yóbbu mu xam ne mbir mi am na lu ci laxasu ànd ak loolu yëpp mu ne fa sabrun jamil man de damay muñ muñ bu rafet. moo tax euh, muñum gu rafet googu ni nga xamante ne noonu la ko te loolu day daj tegtale ne muñ loolu la mooy def ne innama ashku bathi wa huzni ila sama njàkkare ak sama tiis duma ko jàmbat kenn ku dul yàlla ci yàlla rek laa jëm jàmbat ko voilà loolu mooy muñ ashku ila Allah haajan laysa yarfa'uha siwaaka ya rabbana yàllaahu yàllaahu loolu mooy mooy nag mooy damay dem bi jàmbat ci yàlla ay aajo yoo xamante ne amul kenn ku mën a yëg ci loola lu dul yow yàlla waaw yow suñu borom loolu mooy voilà loolu mooy muñ fala budda min shakwa ila allahi xaajati fama liya ghayra allahi jaabira kasrati loolu mooy muñ munul ñàkk ma dem jàmbat ci yàlla sama aajo parce que amul keneen koo xamante ne moom mën na maa jañal samay damm-damm ku dul moom yàlla li nga xam ne moo ma metti te dal ma te mu naqari te wex kat kenn mënu ko yëkkati kenn mënu dindi loolu kenn mënu ko saafara lu dul ki nga xamante ne moom mooy yàlla bi nga xam ne mooy dañ suñ samay damm-damm loolu mooy muñ loolu la ñuy muñee tamit muñ gu rafet maanaam muñ gu rafet loolu lay def noonu lañ koy defee te aljamal maanaam jamil mu ngi juge mu ngi juge ci moom mooy taar mooy ak taar mooy loo xam te ku gis gis ne rafet na ku ko gis xam ne sell ku ko gis xam ne yiw na lii moom mooy aljamal euh, kon mu ñu gu euh, rafet googa kon yii firi li ñu nekke muñu ko noonu rek muñu gu rafet dinañ ñëw nag ci jàngat yi insha allahu taala li nga xamante ne moom mooy li ci des ay mbir mu ne innahum naka ñoom yéefér euh, yi im na mooy naka li wér bu wóor mooy maanaam euh, dafa bokk maanaam euh, lii maanaam adaatu tawkiid la maanaam im na mooy ne naka li wér mooy lii maanaam moo tax ñun buñ koy firi dañ naan li wér bu wóor mooy maanaam im na maanaam dañ naan naka nangam maanaam li wér bu wóor mooy hum ñoom ni maana kon damir gi day dellu ci ñoom yéefir ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy toog di la kokkal ñoom ñi nga xamante ne dañoo weddi ne mbugal bi dina ñëw ñoom ñi nga xamante ne dañoo jàpp ne gars yi dañuy lépp euh, balaa maa dee ñu toog fi naan ay yowmal xiyaamat yi xam nga gars yi dañu tardé vraiment dañu tardé quoi parce que ay yowmal xiyaamat fii ay alaxira bu ñu wax naan bu keroog yowmal xiyaame bu keroog alaxira ay bésum pénc ba fii naan ay mbugalu safara xam nga gars xam nga rek bon société archaïque lañ nekk quoi moo tax ñuy wax affaire safara ay affaire aljana naan ay wéyi tool ay jardin ay ay tabax ay uurul ay ni fii voilà c'est que en fait en plus respecté wuñ sax jigéen ñi quoi parce que bi muy wax mu naan ay uurul ay nii gars yi ah maanaam xeet yooyu maanaam ñooñu euh, euh, daal man seen xeetu wax yooyu ak yeneen ak yeneen yu ñuy waxe Euh, ak di dal ci kaw jullit ñi ak di di di leen di leen teg léeg-léeg sax ay métit yoo xam ne métitu yaram la euh, loolu yépp da fekk ne ñoom maanaam li tax ñuy doxalee nii yëpp moom laa lay expliquer mooy ne yaraw la woo dañ koo gis maanaam mbugal moom maanaam xaa bi day dellu ci damir bi mooy azabul waaqi' mbugal bi nga xamante ne dana rot boobu nga xam ne moom la alquran di wax te amul lu koy jañ dina dal dina yegsi ñoom yaraw na boo dañ koo gisee maanaam euh, yara maanaam euh, raa yara maanaam ru'yatan maanaam ak gis-gis maanaam ak gis yara day tekki gisu bët voilà day tekki gisu gént inni ra'aytu ahada ashara kawkaban maanaam gis naa ahada ashara kawkaban fukki biddiw ak benn wa shamsa wal qamara ak jant beeg weer wi ra'aytuhum lii saajidiina gis naa leen ñu may euh, ñu may sujjootal maanaam kon loolu kooku gis-gis la mais gis-gis googu yent yàlla yu Yuusufa alayhi salaatu wassalaam doon wax maanaam gis-gisu gént la du du gis ak bët nii maanaam toog yeewu di xoole euh, euh, comme li yent yàlla Ibrahima alayhi salaatu salaam ah, ah, waxoon ne inni ra'aytu anni azbahuka yaa bunayya inni ah, ah maanaam yow sama doom man nii gis naa ne maa ngi lay ra'aytu anni azbahuka mu ne ko fanzur maa tara xoolal li ngay maanaam gis nga wala ba faf'al maa tu'mar la ko yente Ismaïla wax alayhi salaam mais bi muy wax doom ji dafa ko fanzur maa tara xoolal li nga gis ci mbir mi maanaam li gis ni gis booba maanaam booba nag gis-gisum xel la maanaam mooy lan lan nga xalaat ci mbir mi maanaam kon ah, bu ma naan man di lii laa gis ci mbir mi maanaam boobaa xalaat lay tekki fii tamit ñoom yaraw na mu li muy tekki mooy ñoom loolu lañ xalaat ah, am na beneen ru'ya maanaam ah, ra'a boo xam ne day tekki gis ak bët comme fi alquran na wa ma ja'alna wa wa shajaratal mal'unata fil qur'ani wa nukhawwifuhum maanaam alquran ne wa ma ja'alna defuñu ru'yatal lati ra'aynaka maanaam gis-gis giñ te moom mooy lan mooy gis gi nga xamante ne mooy al isra wal mi'raj bi ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi def li doon def def li nekkoon yëpp daf kaa gis voilà wa ra'a min ayati rabbihil kubra dafa gis ci ay boromam yi al kubra yi mag yaa mag a mag a mag yooyu la ko yàlla wan maanaam loolu ak gisu bët la parce que lu tax borom subhaanahu wa daf ne illaa fitnatan linnaas defuñu ko lu dul ngir mu nekk nattu ñeel nit ñi loolu mooy dalil bi wane ni daf koo gis ak gisu bët du gént parce que bu doon gént du wax ar-ru'yata danaan ar-ru'ya ar-ru'ya mooy gént ar-ru'yata mooy gis-gis ñaareelu dalil bi moom mooy ne bu doon woon bu doon gis-gisu gént la maanaam du nekk fitna. maanaam ndax tey képp kenn xam na ni nit mën naa gént dem ci asamaan dem fu ko neex mais ci gént la yam maanaam loolu kenn du ko weddi kenn du weddi ne loolu mën ko nekk waaye fi muy nekkee nag nattu mooy ne ki ne la maanaam du lu ma gént man man ni ma may gisee nii man mi nga jàkkaarloo man maa jug man maa nekkoon fii dem baytul maqdis nekkoon Makka dem baytul maqdis Jérusalem ci même guddi gi yéeg ci asamaan yi rañaan ba ca aras ba ca xaaba xaw say ni aw addunaa maanaam man maa def loolu ba pare dellu si waat ci même guddi maanaam loolu mu ne loolu nag loolu dañ koo def illaa fitnatan naa naas lu dul mu nekk fitna ñeel nit ñi maanaam kon googu gis maanaam gisu bët la kon bu boobaa dañuy am ci bu ñu tënkee dañuy am ñetti gis gis gi nga xamante ne mooy gisu bët mooy bii gis bi nga xamante ne moom mooy gisul xel mooy bi nekk ci aaya bi mooy yaakaar njort xamee naa ko ni ak gis bi nga xamante ne moom mooy gisu gént waaye bu dee gisu gént nag day wér su fekkente ne ru'ya la waaye su fekkente ne du ru'ya xulum la tudd loolu gis boobu tekkiwul dara mooy adrafu axlaam wa ma nahnu bi takwinil ahlaami bi aalimin bi buur bi ñëwee nettali daf ne ay way jax aji jaxasooy gént la rek xam nga aji jaxasooy gént moom wa ma nahnu bi takwinil ahlaami bi aalimin ñun lu jaxasoo ni ñun duñ ko xam ah xaqiqatan gént gu jaxasoo amul firi parce que ci seytaane la jóge amul am firi loolu moom moo tax sax xattaa ba nit li muy gis ci gént maanaam bu nelawee li muy gis faaw daa war a xàmmee d'abord ndax gént la maanaam lu ko yàlla maanaam lu ko yàlla wan la wala lu jóge ci seytaane rek mu nekk aji jaxasoo gént bu fekkee aji jaxasoo gént la moom tekkiwul dara amul njariñ moom maanaam mën nga koo fàtte garaawul bu dee nag ru yàlla lu la yàlla wan la loolu day am maanaa bu boobaa prix yi mën naa wuute solo maanaa yi bu boobaa prix mën naa wute solo maana yi loolooy nag euh, par exemple exemple bi ñu joxoon léegi yéen ci yàlla Yuusufa alayhi salaatu wassalaam gént bi nga xam ne moom la géntoon gis fukki bi biddiw ak benn gis jant bi gis weer wi loolu moom moo tax maanaam te ruya maanaam gént googu gént googu li muy tekki li muy tekki moom mooy Euh, fukki frère am yi ak benn fukki frère ak benn ak jant bi muy baay bi ak weer bi muy ndey ñoom la gis ñu rot sujjóotu voilà moo tax keroog ba mu amee ay décennies après ba mu nekkee buur Misra mu ne yaa abati hada ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan allahu akbar ay sama baay lii de mooy lii fiiri sama gént gëm a géntoon te la jiw mooy bi mu nekkee xale yàlla def na ko dëgg maanaam kon loolu bu boobaa dañuy daal di gis ne gént googu mi loola la alors que maam Ibrahima Sall mu ne inni ra'aytu fil manami anni azbahuka damaa gis ci gént ne maa ngi lay rendi maanaam euh, ba bala fële daf ni ko euh, bi mu teree maanaam mooy loolu mu gént mooy exactement la mu war la mu def la mu war a def moo mu teree daf ko rendi borom subhaanahu wa ta'aala ñu wax fadaynaahu bi daal di koy wuttoo weccee maanaam def na mu def appliqué na ko mais ñu weccee ko ak ki nga xam moom mooy am am kuy am xar bu mag ah mu ne fa naadaynaahu ay yaa Ibrahim qad saddaqta a ñu woo ko ne ko eh yaa yow Ibrahima alayhi salaam. maanaam lii dëggal nga gént gi maanaam kon gént bi nga géntoon dëggal nga ko maanaam réalisé wu na ci àdduna bi loolu kon moom mooy li nga xamante ne day nekk dëgg maanaam lii nga gént boo yeewoo mais exactement li nga géntoon loolu moom mooy li nga gis loolu mooy xew dans la réalité mu am gént yoo xamante ne nag faaw dañ koy gëndale loolu moom moo am tax mbir voilà comme naa Yusuf alayhi salaam ki nga xamante ne dafa yanu woon euh, daf doon euh, da doon nal ne moom asiru ah, xamra maanaam damaa gént di nal li nga xamante ne moom mooy sàngara maanaam mooy li mu li muy tekki mooy damay nal raisin bi et jël soppi maanaam ndox moomu moom la ñuy jël soppi ko def mu ne ko yow loolu di nga delluwaat kon di di di di di di buur bi sàngara yi nga xamante ne moom nga ko daan gis ne kon la mu gént ak la mu gis ak réalité bi benn la waaye keneen ki nga xamante ne moom dafa gént euh, jël ay mburu yanu ko ci bopp bi mu ne fa tàkkulu tayru min ra'si picc yi di lekk ci bopp bi maanaam di naaw di lekk ci bopp bi moom dégg li mu ko firee mu ne ko danal la pàndal picc yi ñëw di di maanaam lekk sa yaram maanaam nga gis ne kon firi mi ak li mu gis du benn maanaam loolu tax firi gént jafe ba pare day dépendre ci ku gént ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne yeneen i mbir la yoo xam ne euh, xaqiqatan ki koy mën mooy ki nga xam ne àgg na ci maqaama siddiqiyya kooku moo ko mën kurul kooku maanaam li mu wax yëpp ay jabatu yàlla nañu yàlla sàmm moo tax euh, Cheikh Abdel Dabakh radiyallahu anhu daan na wax taalibe bi ne laaj ma lu la neex lu la neex mën nga ma ko laaj bu ma laaj jël am ak ne moom mu xam ne ne mën na ko firi ah, mën na firi gént yi te da koy def mais bëggul ko ko doon laaj parce que dafa parfois day day am ay mbir yu ci làqat yoo xamante ne euh, day compliqué waaye alaa kulli xaal kon loolu boobu xeetu gis la léegi fii nag mooy euh, gis-gis gii nga am ne moom la borom subhaanahu wa ta'aala wax fii mais nag mu tekki comme borom subhaanahu wa naan alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashaabil fiil alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi 'aad xanaa gisoo ni borom subhaanahu wa def bo maanaam boromu ñay yëpp xanaa gisoo loolu xanaa gisoo li borom subhaanahu wa def waa 'aad maanaam loolu gis-gis boobu maanaam gis-gisum xel la maanaam ndax xew-xew la boo xamante ne biñ koy wax. maanaam bu dee xew-xew la boo xam te maanaam loolu mooy maanaam zaahiru wax bi maanaam mooy xew boo xam ne bi am yenent bi sallallahu alayhi wasallam fekkiwu loolu que bu dee xew-xewu ngi am cinquante jours laataa yenent bi sallallahu alayhi wasallam di àdduna bi waaw moo tax yenent bi sallallahu fii li yawman maanaam atum ñay ma la maanaam fan bi muy gane àdduna mooy ginnaaw cinquante jours après xew-xew ba euh, am na li nga xamante ne moom la yenent bi maanaam mooy at peuple at ñoom bañ nekk alal yooyu yàgg na ay millénaire après ca gannaaw loolu tamit maanaam fekkiwu moo kon bu naan ko xanaa gisoo li muy mooy gisoo ci sam xel voilà wala par exemple loolu wolof sax da koy naan man de am naa lu ma gis ci mbir ñu ne ko lan la bu daal di wax ak gisam gis-gisam maanaam mooy xalaatam euh, mais bu dee ci baatin xaqiqatan yeneen bi sallallahu alayhi wasallam maanaam gis na ko maanaam gis na mbir yi gis na mbir yi ci ni mu nekkee dëgg-dëgg loolu moom xaqiqa maanaam lu wér dal yeneen bi sallallahu alayhi wasallam waaye loola maanaa bu làqatu euh, kon ñoom ni ñu gisee euh, bis booba kon bu ñu dellusee maanaam kon niñ ko gisee mooy niñ ko yaakaare niñ ko njorte niñ ko fooge te teguwul ci dara ñoom lan lañ ko gis ne ba'idan dafa sori ba'idan mooy dafa sori maanaam mooy lan mooy ñoom dañoo jàpp ne yawmal qiyaamati bi ñuy wax allaaxira bi ñuy wax mais vraiment lu sori la quoi bay bay bu xolal sori voilà may ñu suñu aafiya quoi ñu dund quoi parce que fii adduna lañ nekk ko nga ñuy toog fii di ñu wax ak yowmal xiyaam bi ñu xaar yi ah, naan da ñuy waar nga ñuy addis comme ni ko gars yi di waxee nga ñuy addis yooyu loolu non vraiment saa yi may ñu quoi ñun suñu xolal saa taalal jox ma jox ma jox ma kaasu ataaya foofu quoi parce que kii saa boo ko toppee man tàlluma yi muy wax maanaam yooyu ñoom noonu lay la doxal voilà. ñoom noonu la ñuy doxale te loolu mooy nekk seen gis-gis ñoom yoroon moo tax dañ ko gisee baax yi daal du sori te bu ñu xooloon dinañ xam ne soriwul ndax képp ku dee sa yowmal qiyaamati taxaw man maatam qaamat qiyaamati man maatam qaamat qiyaamati képp ku taxaw ndax sori naa soriwul kañ lay ñëw des na nangami junni at ak yooyu yëpp loolu. bu fekkente ne maanaam yow li la concerné en maanaam yow en yow li la concerné lenn kese la mooy sax dee te laa ta'tiikum illaa baxta du leen dikkee lu dul ci mbetteel mën na nekk léegi mën na nekk ne wax jii ñuy wax ne duñ ko jeexal mën na nekk ne balaa ñuy arrêté mu jeex mën na nekk ne fii ak suba la mën na nekk fii ak ginnaaw suba mën na nekk fii ak fukki at ci kanam mën na nekk fii ak téeméeri at ci kanam. te sax jombul sax mu mën a nekk te loolu yàlla mën na ko fii junni ak ci kanam waaye loolu nag li not ci njort mooy du demee noonu maanaam li not ne euh, ak ci kanam peut-être mooy maximum loolu mooy li not ci njort yàlla nañu sax ko kon ñoom gis nañ ko mu nekk lan bàyyi daan lu sori. waaye borom subhaanahu wa ta'aala nee na waaye ñun gis nañ ko te xamee nañ ko maanaam mooy borom subhaanahu wa ta'aala da koo xam bi ko na'lamuhu fii ñee njort lañu doxe mooy tax gis-gis boobu gis-gisu njort la gis-gisu borom bi subhaanahu wa gis-gisu xam la bu wér yaqiin la loo xamante ne amul lu ci dindi lu ci deñ lu mboolem lu borom subhaanahu wa wax loola laa budda day am te du soppi comme li alquran wax laa yubaddalu qawlu ladayya wa ma ana bi zallamin lil abid sama wax man yàlla ñun man man du soppee amma nuun gi nga xamante ne moom moo nekk ci kanamu naraabu maanaam nuun googu nuunu ta'zim maanaam mooy ne borom subhaanahu wa ta'aala day wax ne man ak sama màggaay ak sama réyaay ah maanaam masalan tey maanaam buur suy wax euh, léeg-léeg maanaam wala boog ñu jël nit ku euh, nit ku modeste nit ku wàcc suy wax léeg-léeg day day day day day day moytandiku baatu man léeg-léeg mu jëfandikoo baatu ñun def nañu lii wax nañu lii wolof nag bariwul lu muy doxalee noona allahuma ba mu des ci jamono yu mujj yi waaye liñ daan faral bi def mooy wolof man na daan wax euh, voilà et par exemple tubaab yi ñoom day wax dañuy wax par exemple voilà euh, on wala nous maanaam ngir bañ a ngir moytu di ko baatu je man waaye bu dee yàlla loolu dafa jomb ci moom yàlla dafa jomb ci moom wàcc boppam ak torop loolu dafa jomb ci yàlla moo tax yéen ci yàlla Musa alayhi salaam bi mu ko laajee ne ko lan laa mën a jege ñoo ci yow lan mooy li gën li mu mën a jege ñoo ci yow mu ne ko li gën li nga mën a jege ñoo ci man mooy melowoo melo yi nga xamante ne dafa jomb ci man yàlla mooy wàcce sa bopp torop loolu dafa jomb ci yàlla loolu mooy li gën li nit di jege ñoo yàlla waaye bu dee borom subhanahu wa nun gi nunu ta'zim la maanaam mooy ñun yàlla maanaam mooy comme li buur maanaam walillahi masal ala mais buur yi bu ñuy wax daan ne euh, nous avons dit telle chose wala nous avons décrété maanaam mooy moom la mais moo maanaam ñun ñun boobu bokkut ak ki nga xamante ne par exemple euh, tekkiwul dara ci société bi naan nous avons tekkiwul la maanaam ñaari nuuy du benn nuu bii pour la bu njëkk bi mooy ki nekk ci suuf société ki nekk ci kaw nuu boobu nuu majesté la maanaam buy wane ne ñun ñun ñoo voilà ñoo décrété nangam loolu tamit moom mooy justement li nga xamante ne fii tamit moom mooy wanna rox ñun dinañ dañ ko gis yàlla di wane màggayam beneen bi ci des moom mooy euh, di wane maanaam mu nekk nuur bi nga xam ne day tegtale comme borom subhanahu wa ta'ala fi muy waxee ñun muy masala bu am solo boo xamante ne amaana dinañ ci ñëw euh, bu ñuy xool li ñuy jàngate suñu ak maanaam ci jàngat yi insha allahu mooy yàlla su daan ñun ci alquran maanaam maanaa boobu lan mooy li nga xamante ne moom la lamboo comme ñun gis nañ ko muy xew-xew boo xam ne euh, xariban bu jege la qariban mooy lu jege mooy al qarib kon mbir mi relativité bi ñu doon wax maanaam day daal dellu siwaat fii yéeféeri ñoom jàpp nañ lu jege la lu soree sore la wala sax pat wala sax lu ñëw soree sore la euh, yàlla ne moom daf koo gis mu nekk lu jege maanaam mooy loo xam ne xam-xatal sax xew na ba pare maanaam ci yàlla moom moom yàlla moom dafa dafa génn temps maanaam c'est-à-dire que moom nekkul ci biir temps bi soo ko su ko defee temps bi du ko du am effet ci moom du am jeextal ci moom te du ko régir maanaam mooy lii xew ci temps bi yëpp moom xam naa ko gis na ko loolu maanaam euh, xaqiqa la léegi kon ñu ñëw ci jàngat yi nga xamante ne euh, moom lañu ñu mën a gis ci suñu euh, aaya yi bokk na ci li ñuy jàngee ci suñu aaya yi mooy euh, ñuy xàmmee jamono ju nekk ak mbir mu nekk lan lañ ci war a doxal te loolu ñu koy jàngee ci bi borom subhaanahu wa waxee liy xew ci diggante rañaan yi ak maanaam mbugal yi ak ruux ni ñuy rañaane malaay yi ak yu mel noonu yépp ak yawmal qiyaamati ne cinquante mille jours cinquante mille ans lay tolloo ci suñu fan yi ak yu mel noonu yëpp ak borom subhaanahu wa taala xeetu fan yi mu yor ni mu wuutee ak ni mu bëree te lépp di ay feeñ waayam yëpp mu daan nañu kon nag gannaaw ba nga xamee lii am na noo xam ne noonu nga war a doxale mu ne fa fas kon na nga moom maanaam kon mooy ne mbir mu ne dañ ci war a jël ay jàngat maanaam waruñoo nekk ñoo xamante ne événement yi dañuy xew mbir yi di xew te duñ ci jàngee dara maanaam bu ñu toogee am ne ay way loola de ay xew-xew booba rek maanaam nekk li ko ni ndeysaan mu daal jeex déedéet dañ cee war a jëlee ay ay jàngat ay doxalin moo tax ci muus dëgg mooy ki nga xamante ne mbir mu ne maanaam day xool moom nan la ci mën a jëlee ak njariñ nan la ci mën a amee ay expérience nan la ci mën a jàngate te loolu dëgg-dëgg moom mooy baatu expérience ci boppam mooy ay xew-xew yu bari yu yàgg am maanaam nga jàngee ci dara loolu moom mooy euh, expérience te loolu ku la ko dàq kooku moo lay ëpp expérience wala moo lay ëpp gën a leer ni ñuy euh, doxalee wuteeg yéefee kon del def lien ci mbir yi moo tax mu ne afala taaqiloon xanaa doo leen xalaat borom subhaanahu wa ta'aala ne afala taaqiloon <laughs> benn waay boo xam ne si ñoom seen daara ja dafa amoon benn waay boo xam ne moom bu ko firee danaan ah afala xanaa da ngeen moom noonu la ko daan firee maanaam comme ni ko waxee woon al moom mooy buum mooy lien moo tax al iqal mooy ak fas-fas maanaam buum bu ñu téye aql xel li tax ñu tuddee ko xel maanaam même wolof aql la la parce que wolof baatu xel ci wolof xaqiqatan arab la en fait aql la ndax ayin arab bi maanaam wolof bi du ko xam mais xaaf bi la ko jële maanaam lépp loo xam ne lu mel noonu la wala day dagg ay daam daal tuddee xel maanaam daal ne euh, euh, xel ko xel mooy day yeew maanaam day yeew nit ki ba euh, du def lu maanaam du wax ak du def lu jaarul maanaam loolooy xel maanaam du koy retenir su naree wax dara rek day daal di xel mi moo naan ko saawaay lii nga nar wax nii du de tey ngaa xoolaat mbir mi maanaam xelam moo koy wax maanaam loolu mooy yeew moo ko yeew Euh, naka noonu liens yi maanaam mbir yi euh, kon maanaam tamit mooy euh, liens yi maanaam mooy mbir yi événement yi di xew yéen da ngeen ci war a am maanaam da ngeen war a def le lien entre événement yi di xew ak yéen waaye tamit ak seen diggante seen boroom subhaanahu wa taala loolu mooy te loolu aaya bi daf ñu koy jàngal moo tax waxul wasbir mais daf ñu ko fasbir faagoo maanaam kon ba nga xamee ne kon bu ñëw kon maanaam lien bi ah, bokk na ci li ñuy jàngee ci aaya bi moom mooy muñ maanaam ne dafa bokk ci jikko yi nga xamante ne jikko yu màgg yi la ah, ah, xaqiqatan muñ li tax aaya bi daf ñuy wan ne non seulement jikko ju màng la mais daf ñuy wan ne mooy jikko ji gën a mat a rab maanaam Euh, meloo boo waree jaar ci yoonu yàlla allah aaya bi koy jàngal parce que bi mu waxee yoonu yàlla ak rañaan yi rañaanu yi ak rañaanu ruux yi euh, daf ne kon na nga dimbali ko muñ fasbir comme li alquran na ne dañoo war di dimbali ko muñ wasta'iinu bis sabri was salaat na ngeen di dimbali ko muñ ak julli euh, ndax muñ day tax ba mbir yi ni mu naroon a méttee ni mu naroon a naqaree ni mu naroon a tare du taree noona maanaam day tax ba nit ki di mën di dund ci jàmm bi mën di dund ci xéewal di mën di dund ci sutura euh, muñ euh, bokk na ci euh, li ñu jàngee ci suñu aaya bi mooy ne kon muñ sax gannaaw ba mu nekkee sax li gën a mate li mu gën a maanaam ci li ñu war a jël maanaam mooy ne ci mboolem mbir yi dañ ko cee war a doxale itam lu tax parce que tey euh, borom subhaanahu wa ta'aala moo tax li imam Ash-Shafi'i di wax mooy imam bu mag boobu radiyallahu anhu dama ne am na benn saar borom subhaanahu wa ta'aala su wàccewul woon lu dul saar boobu doy na mooy sootu Asr parce que adduna bi soo fi nekkee daa iman dina am ay mbir yoo xamante ne day laaj maanaam muñ daa iman da nga koy def faaw da ngay muñ adduna bi képp kenn ku fi nekk faaw dafa war di dimbali ko muñ dafa war di nekk ci muñ daa war di saxoo muñ maanaam euh, te firi woon nañ ko mooy di wanaasu metit gi maanaam wex tànge gi di téye bakkan wëlif li koy wala boog bi téye bakkan ci loo xamante ne moom ko waaye loolu yëpp nga wëlbatiku ngir dem toroxlu ci ci borom subhaanahu wa ta'aala jàmbat ko lépp moo tax nga gis euh, a sabr muñ ci saar boobu moom la def ci dernière partie bi ne nit ñi ku dul muñ ku nekk da ngay bokk ci ñi perte te aaya bii daf koy jàngal. ñu mu naan wal asr innal insana la fi xusr jàngal ngir ne dafa différencier entre ñi gën a bon ci ñi mooy yéeféer nga xamante ne ñoo bokkoon ak yenente bi sallallahu alayhi wa jamono ak gën ci nit ñi te bi sallallahu alayhi wa sallam ak saxaabaam yi radiyallahu anhum yéeféer yi ñoom mu dig leen mu dal waaye yenente bi sallallahu alayhi wa mu dénk ko jikko benn kese ni ko jëlal jikko jooju nga def ko sa warwaay nga gànnaa ko moom mooy muñ lu tax sóoratul asr daf ñu koy leeralal ndax sóoratul asr daf ñuy tegtal ne ki dul muñ kooku de perte ki nga xamante ne moom day bàyyi tey boo xoolee pir yi ñu jël baat yi ñu jël yëpp yaatal ko ne muñ noonu lay tekki baat yooyu benn bu ci nekk benn bu ci nekk da gis day appliqué wu ci li tax borom subhaanahu wa ta'aala giiñee ci al asr al asr dañ koy firee jamono al al asr dañ koy firee euh, époque yeneen bi sallallahu alayhi wasallam époque bi nga xamante ne ci la dund moom mooy al asr yeneen bi sallallahu alayhi wasallam borom subhaanahu wa ta'aala dafa giiñ ci jamono jooju ngir ke dund sallallahu alayhi waaye dafa giiñ ci jamonoy tàkkusaan ngir gën gi gën ci julli muy salaatu wusta waaye tamit ngir maanaam ni nga xamante ne nañ koy dundee ci jamono joo xamante ne nit ñi dañoo nekk ci xat-xat mooy asr euh, jamono yàlla daa iman daf ciy def loolu asr baatu asr waxoon nañ léegi ya'suru xamra maanaam mooy day nal nal mooy presse asr mooy tax mooy loolu tamit mooy pression asr mooy nal pression maanaam adduna bi fu soo fi nekkee daa iman da ngay am ay pression maanaam euh, pression mooy tey su ma jëloon benn euh, gamb ma di ko bës maanaam bës googu ma koy bës muy am luy luy luy am ci moom maanaam doole googu may def ci moom loolu moo tudd nal moo tudd asar léeg-léeg nal tamit mooy tey bu ma jëlee gerte gi di ko dëbb di ko di di di jaarale gën ak kuur kuur kuur maanaam di ko ci jaarale di ko dërët waaw kay loolu mooy asal muy dërët googu mu koy dërët loolu tudd asal maanaam borom subhaanahu wa am mu ñuy wax ne adduna bi daa imal ci loolu ngay dëkk la nal di la dërët benn jamono ci jamono yi booy dund lu bokkut ak jamono ji dina la njat parce que li nga war a def dafa bëri te temps bi doyul jamono ji dina la njat place yi nga nekk dañ lay njëkk di tënk ci yu bari am na yoo bari yoo dul mën parce que place bi nga nekkal nit ñi nga dëkkal ak nit ñi nga bokkal ak nit ñi ngay nekkal ak di tase tase ñoom dañ lay njëkk dañ lay nal pression di la dóor teg ay pression ala wala asr euh, xew-xewu jamono yi dañ lay njëkk ñun ñi ngi nii xew-xewu jamono njëkk na la bas ñu ne na ñëpp ku nekk tëj tëju léegi xëjul nee nan nee nañ ñett ak yeneen ak yeneen ak yeneen maanaam adduna soo fi nekkee lépp lépp adduna dañ lay teg pression pour lan pour nga bañ a dellu ci ki nga xamante ne moom rek ci moom boo demee ba yegg ci moom la pression yëpp di teggeeku te mooy yàlla boo demee ba yegg ci yàlla moom pression yëpp dañuy teggee doo ko pression mais fekk yëggagoo ci yàlla lépp day tegu ci sa kaw di la njàkk di dóor ay pression hatta ñi nga xamante ne ñoom lañ ñi ñu bari jàpp ne dañoo nekk ci ndaataata lëx te mooy dund gu neex te mooy boroom alal yi ñooñu ñoom la àdduna gën a njàkk ñoom ñoo gën a nekk ci pression allahuma ba mu des koo xamante ne moom yegg na ci yàlla ci seen biir ñi ñàkk moom seen pression yi dafa feeñ maanaam mbir mi ni leen di njette dafa feeñ kon njett googu pression boobu daal man day am borom subhaanahu wa ta'aala jéem ci loolu ne wala as moo tax innal insaana la fi nit ñëpp maa daa ne nit nga yow ci parce que pression yooyu ñoo lay dóor ba nga affolé doo xam ci loo ne doo xam ci looy def doo xam ci lan ngi yëngatu. waaye xoolal mu indi ñeenti jikko yoo xamante ne yooyu jikko soo leen meree noonu di nga yëkkatiku di nga firéeku ci pression boobu te bi mu ci mujjee mooy as-sabr mooy muñ illa alladhina amanu ba mu def ñu gëm te dëggu wa amilu saalihaati tey jëf-jëf ju baax wa tawaasaw bil ñuy diggee diggante dëgg maanaam alladhina amanu mooy gëm gi kon gëm gi dëggu na te yàlla lañ gëm gëmuñu keneen yàlla la wut wutuñu leneen wala kenn moomu leen ku dul yàlla lu leen yàlla gëmloo ci la ñuy ne lu mu leen gëmloo wul banaan ko ak koo mën a doon jullee lañ la néew li imaam li imaam Maalik doon wax rahimahullah nit ki du texe mukk lu dul ne mboolem ñu nekk ci àdduna keneen ku dul yàlla daf lay jullee néew maanaam salli arbaa maanaam daf daf daf maanaam daf ne kabbiru maanaam dafa koy kàbbarak da day kàbbar ci loola ñeenti kàbbarak mooy jullee néew maanaam lu dul yàlla lu ne li ngeen mën a séq lenn rek la mooy jàmm xéewal futura ainsi loolu rek mën a séq mais bu affaire yi naree dégénéré rek jullee ko néew dem sa yoon maanaam jàppe ko comme ku existé wul pression buy teggee waaw lu saalaat ñiy jëf-jëf ju baax mooy sax ci alquran ak sunna ndax looloo jëf yu sell yi yu baax yi sax ci farata ak naafila yi sori yu bon yi wata waasaw bil xaq ba pare ñuy dénkante dëgg di dénkante dëgg amul leneen dëgg rek dañuy dénkante daal di dénkante al xaq muy yàlla di dénkante al xaq muy alquran ak sunna seen relation relation booy am ak nit na tegu ci loolu wante waa soo bi sabri ba pare ñu dénkante muñ maanaam ngi muñ la indi ci jeexital parce que loolu dafa laaj résistance dafa laaj persistance dafa laaj endurance dafa laaj patience dafa laaj persévérance dafa laaj constance ñu bari bari yëgguñ ci yàlla parce que amuñu muñ amuñu muñ moo tax yëgguñ ci yàlla lu tax parce que nanguwuñ ku leen mere na maana pression yii yëpp nanguwuñ cee maanaam dañuy cédé daa man ci pression yi maanaam gis nga maanaam je ne pas céder à la pression même mën nga yooyu français baatu moo tax asr liñ sóortu asr ñu koy firi sóortu la sourate de la pression loolu moo gën ci firi yi boo xoolee même arabe boo maanaam même français baatu pressé ak pression ak ji maanaam da gis day dugg ci baat boobu in ma maanaam nit daa man day nekk ci lan parce que lu tax parce que koo xamante ne foofu moom day séddi day séddi day séddi lu nekk rek mu ne moo garaawul xam nga waaw xam nga jamono ji boo bëggee def lii xam nga nit ñi lii lañ lay xam nga jamono ji boo bëggee nii xam nga adduna bi dafa mel nii xam nga nit ñi nii la ñuy xalaate xam nga ni loolu ku koy def doo dem ci yàlla maanaam bu koy da nga dem ci yàlla maanaam li nga war a njëkk def mooy na nga jullee lépp ku dul yàlla jullee ko néew. bul nangu dara di tegu ci sa kaw pression lu dul yàlla te yàlla boobu da lay maanaam loolu moom mooy maanaam mooy qualité bi moo tax alxuraan bi ñuy tudd gis nga bi mu tuddee rañaan yi ak yeneen ak yépp ko bi mu njëkk a en valeur mooy muñ parce que muñ mooy ngay résister pression bi ñëw mais nga résister résistance boobu pression bi ñëw mais nga constant sa yoon nga nekk ci mu ñëw mais nga persévérer ci affaire bi yàlla laa bëgg maanaam doo def lu ñëw rek gàllankoor la yoonu yàlla boo ci nekkee da ngay am fulla loolu mooy fulla dëgg dëgg dëgg maanaam mooy la mooy doo def lu ñëw rek nga ne ah, ah waaw tey xam naa ni comme que kii nee nañ waaw comme que am ñu wax lii comme que am nañu xalaatee nii comme que mbir mi ah waaw kon bàyyi teeñ koo defee nii déedéet da ngay sax ci li nga ne dëgër ci say tànk comme li ko tubaab di wax ne droit dans les bottes maanaam da ngay dëgër mooy pet dara du la muñ benn baat na ni ci wax mais maanaa yu bari dañoo yàlla daa iman daa war a ànd daa iman daa war a ànd ak loolu dina am lu la naqar yu bari mais da ngay tegu ci yoon persister continuer waaye loo xamante ne obstacle bu ñëw rek nga daal di bàyyeeku ba pare nga bëgg a yegg ci yàlla mais nan loolu la la la loolu loolu munul ne xataa adduna bi alal alalu adduna bi rek boo ko bëggee di nga nangoo braver yenn propre yenn yenn coono yu bari di nga nangoo résister ci kanamu pression yu bari di nga nangoo am maam dafa am mbir yu bari yoo xam ne di ko nangoo def ba pare beneen bi ci des te loolu faw day ànd ak muñ ndax dafa lëkkaloo moom mooy. baat bi naka la tuddati maanaam mooy nga nangoo bàyyi maanaam mooy euh, baat bi daf ma rëcc mais mooy nga ni ok garawul naa nangoo ñàkk nangam ak nangam naa ko nangoo ñàkk baat bi daf ma rëcc mais maanaa bi loolu la mooy nga ne non léegi garawul quoi voilà garaawul naa ñàkk nangam ak nangam amul problème hmm? waaw mais am na benn baat benn baat boo xamante ne daf koy firi quoi xëy na sama xel dina ci ñëw nii wala ci jotaay bi ñëw mais loolu foog mun foog nga nangu ko voilà subir conséquences yi mais nga bàyyi man nga ni voilà voilà bàyyi na maanaam loolu fokk mu am nga ni lii euh, euh, garaawul baat bi rëdd na mais garaawul hmm? Hmm, hmm. mais tey su ma naree dem ci yoonu yàlla il faut que man nangu ay mbir bi mu rëcc lu ma ci góobee gar yooyu yëpp da ngay gis baat muñ def cee nekk ba pare muñu bu rafet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 تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينفره كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إن إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يوم